fa yaqulu alimaamu alxafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu tabaraka wa taala rahmatan waasi'a fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an ibni Umar radiyallahu ta'aala anhumaa annahu qaala maa sami'tu Umara radiyallahu anhu yaqulu li shay'in qattu inni la azunnuhu kadhaa illaa kaana kamaa yazunnu rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aalaa kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre biñ la woon di chapitre bu mujj ci kitaabu da'awaat di pàcc bu mujj di buntu bi wala garab gi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy baabu karaamaatil awliyaa'i wa fadlihim buntu bii di wax ngëneelu karaama yi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala defal parandoom yi ak seen ngëneel ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis bu gudd mu xadis bi nga xam ne moo doon xadis mille cinq cent neuf mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama asharata rahtin aynan sariya wa amara alayhim Aasim ibn Thaabit al-Ansaari radiyallahu anhum wa ardaahum tey ñu war a gis xadis bu mujj comme niñ ko waxoon walillahi alhamdu wal minna bu ko defee ci la ñuy tëj kitaabu da'awaat téere bi ci lañ koy tëje waaye ci la ñuy jeexale suñu chapitre soixante-quatre bi nga xam ne moom la ñu nekk suñu tombook soixante-quatre ci li nga xam ne mooy chara bi nga xam ne moom lañu boroom bi dëppaale ñu def ko ci téere bu barkeel bi di Riyadou Salihine ja'alana Allahu minhum amin mu tëje ko xadis mille cinq cent dix mu ne wa an ibn Umar mu ne ngi muy jële ci doomi Seydina wa Mawlana Umar ibn al-Khattab anhu wa Abdallah doomi Umar ji mooy radiyallahu anhuma mooy sayyidina wa mawlana Abdullah annahu qaala nee na ma sami'tu masumaa dégg dégg Umar sama baay di Umar radiyallahu anhu waxoon naa la arab yi dutul daal naan abi Umar sama baay mooy Umar radiyallahu anhu yaqulu mu naan li shay'in ci benn mbir qat mukk di wax mbir moomee ne inni man de la azunnuhu kada njortu naa mbir mee nii la deme illaa kaana kama yazun lu dul mbir ma day ñëw demee nekk comme moom ni nga xam ne noonu la ko njorte waaw mu ne rawahu al-Bukhari yu mu ne al imamu al-Bukhari taala daal dina koy solo rahmatan wasi'a boo fàttale ko xadis bi tuddoon nañ ko keroog bi ñuy gis xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu muy xadis mille cinq cent quatre bi bim nan yonent saa saam nee na laqad kaana fii maa qablakum min al umami naasun muhaddathuun fa in yaku fii ummati ahadun fa innahu Umar radiyallahu anil jamii' bim naan yonent bi alayhi salaatu salaam nee na nekkoon na ci nit ñi leen jiitu woon xeet yi leen jiitu woon ay nit ñoo xam ne dañ doon dañ leen doon yénkiwal doon wax ak ñoom ay xam-xam bu amee ci sama xeet bi bu dul bu amee ci sama xeet kenn rek kooku Seydina Omar lay doon waxoon nañ xadiis bi te biñ koy fàttaliku dañ koy wax lool rek suñu xel dem ci affaire bi waaw waaw muy Seydina Omar li nga xamante ne nii non lool lool kii la woon Abu Muslim dañuy wax Abu Muslim mais bii tuddoon nañ ko foofu tamit walillahi alhamdu wal minna kon xadis booyi moom la al imam daal di mujj mu ne kon rawahu al Bukhari léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo ko solo ñu ne la waaw xadis bi moom dong moo ci wéete ci kutubu al jamaa ñoom ñëpp imaamu Malik indi ko imaam euh, ki nga xam ne mooy euh, Ahmad sunanul arbaa imam Muslim ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci voilà wallahu taala alam léegi al imaamul Buxaari mu ngi gondi kitaabu manaaqibil ansaar baabu islaami Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu mu ne haddasanaa Yahya ibn Sulaymaan mu ne nettal ñu suñu sëriñ di Yahya ibn Sulaymaan muy Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim ibn Ubayd ibn Muslim al-Ju'fi Abu Sa'iid al-Kuufi al-Misri al-Muqri rahmatullahi alayhi moom mi Euh, euh, moom saduqun la yuxti la borom taqribu tahdhib wax ku dëggu la mais day def ay erreur waaye imaamul Buxaari yi sëriñam la woon te al imaamul yi xam na ci ñi muy jëlee ñooy ñan muy deux cent la génn àddina rahimahullahu taala rahmatan wasi'a qaala mu ne haddathani ibnu Wahb mu ne nettali na ma ki nga xamante ne nii hmm? mooy ibnu Wahb muy Abdallah gis nga moom Misri la ah? càllale waa misr la mu jëla ko ci ibnu wahb ibn abdallah ibnu wahb ibn muslim al-qurashi al-fihri mawlahu abu muhammad al-faqih al-maliki rahimahullah génn àddina gane àddina cent vingt-cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Umar mu ne ki ma nettali mooy Umar bi Umar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umariyu al-Asqalaniyu génn àddina la cent cinquante rahmatullahi alayhi anna Saliman mu ne ko ne xam ne kii nga mooy saalim di Salim ibn Abdillah da ngay gis ne Salim lanam la Omar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Omar mooy saalim mam la ci moom ndax frère bi tudd Zayd frère Salim bi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp doomu Abdallah ibn Omar la moom moo jur Muhammad mi jur Omar mi waaw léegi Omar jëlee kon ci ki nga xam ne maam la ci moom muy Salim di Salim ibn Abdillah ibn Omar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Omar ñin Abu Abdillah ñin Abu Ubaydillah al-Adawi al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àdduna 105 am na yuute am nañu wax ba 108 wallahu ta'ala a'lam an Abdillah ibn Omar am nañu ko bokk boole ci fuqaha as-sab'a eh, eh, ci borom xam-xamu Madina yu mag yooyee rahmatullah alayhi an Abdillah ibn Umar mu jële ci baayam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani saxaaba yeneen ki ma lay saasaam ni saxaaba di doomi saxaaba génn àdduna la 73 wala 74 bokk ci ñi ëpp li mu solo ay xadiis ginnaaw Seydina Abu Hurayra moom moo ci tegu Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar radiyallahu ta'ala an bokk ci al-abaadila al-arba'a ñeenti Abdallah yi nga xam ne saxaaba yu ndaw yi ñoo newoon seen kilifaay jamono muy Seydina Abdallah ibn Abbas Seydina Abdallah ibn Umar mi Seydina Abdallah ibn Zubair ak Seydina Abdallah ibn Amr ku nekk ci ñoom doomu saxaaba la saxaaba nga di doomi saxaaba <laughs> loolu benn nag façon beneen kii la bu ñu ràññee ko mu Abdallah ibn Abbas al Abbas ibn Abdul Muttalib voilà mooy baayam Abdallah ibn Umar mi Seydina Umar ay baayam Abdallah ibn Zubair Zubair ibn al Awwam mooy baayam Abdallah ibn Amr ibn al-As sayyidina Amr ibn al-As mooy baayam radiyallahu anil jamii mu ne kon an ibni an Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala maa sami'tu Umara li shay'in qattu yaqulu innii la azunnuhu kadhaa illaa kaana kamaa yazunnu lii la ci imaamul Nawawi indi mais hadis Abdullah boo fàttale ko biñ koy tudd fan yee ci hadis biñ la wax léegi Seydina Abu Hurayra bi alhamdulilah waxoon nañu lii ba jàlloon ci biir déglul imaamul Buxaari xadiis bu gudd la mu continuer lii la ci imaamu Nawawi lii wa ko ci soxlaal ngir wane li nga xam ne mooy karamatul awliya teral teraanga bi borom biy defal ak yi nga xamante ne ay xar baax la yu borom bi di defal ñi nga xam ne ñooy ay sopteem ñooy ñi nga xam ne moo ñoo paroon mooy ay parandoowam eh, léegi fii la ci yem mooy koo xamante ne mu ne la non masula masula masula euh, Seydina Omar radiyallahu anhu masuma koo dégg ci dara mu naan man yaakaar naa ne nii la demee lu dul mu demee comme ni mu ko njort waaw mooy firaasa la xeetu firaasa ndax muhaddas la tamit waaw comme ni xadis bi fàttali sànq daal di wax mooy ñooñ nga xam ne borom bi da leen di dañuy waxe ci leeru boroom bi moo tax yoneen saa sam ne woon alxaqu euh, daw day daw ci li nga xam ne mooy làmmiñu Seydina Umar radiyallahu anhu wa qalbihi ak xolam kon léegi nañ continuer imaamul Buxaari hadith bi la ne ma sami'tu Seydina ibn Umar radiyallahu anhuma ma sami'tu Umar radiyallahu anhu li shay'in qattu yaqul inni la azunnuhu kadha illa kana kama yazunnu mu ne baynama Umaru jalisun id marra bihi rajulun jamil mu ne benn bés Seydina Umar daa toog benn waay bu rafet daal di koy romb benn waay boo xam ne bu taaru la sawaat la sawaat ibn Qaarib mu ne ko saxaaba la nag saxaaba la mais Seydina Omar xamu ko woon mu ne ko fa qaala mu ne ko waa ji di robb am na riwaay yu ne ci jàkka jële Seydina Omar radiyallahu anhu ne woon eh, jàkkaa yonent saa salaam mu gis waa ji robb quoi waa ji rafet mu ne laqad axta'a dhanni aw inna hadha ala diinihi fil jaahiliya aw laqad kaana kaahinahum alayya ar-rajul Seydina man de sama njortu njuuy na ma waaw soit mooy ak forte présomption la fort intuition bu ma am man li ma jàpp mooy kii bu ma sama xel njuuyul de sama njortu njuurul wala waa ji mooy dafa dafa sikki sàkk ba mbir soit in hadha ala diine fil jaahiliya daa nekk kii daa resté ci diineem ci jaahiliya mooy ci xërëm yi ñu doon jaamu xërëm yi ba léegi moom lay jaamu wala boog aw laqad kaana kaahinahu wala kii moo doon seen jabarkat bi waaw ne alayya rajul aywa woowal leen ma ko mu ñëw dem leen ngeen woowal ma ko mu ñëw fii ba ma laaj ko ay mbir <laughs> woowal leen ma ko waaw ah, ah, woowal leen ma ko mu ñëw ma xool waaw léegi sawaat daal di dikk ñu dem wooyu ko muy sawaat ibn Qarib ñenn ñi ne ci daw sa la bokk ñenn non sadusi la hmm? <laughs> waaw <laughs> waaw waaw rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda wala hmm? ci riwaa imaamul Bayhaqi bi Seydina Omar dane laqad kuntu za firasa wa laysa lil an in lam yakun hadha ar-rajul yanzuru fil kahana mu ne man den nekkoon na koo xam ne borom mayonaw firasa mooy loolu nga xam ne daanaka nit lu mu jàpp ne lii jàpp ne ne lii la noonu lay demee ndax ci leeru yàlla lay gise moom al firasatul mu'min walla ne wala waa ji léegi wala nekkatul ci man léegi bu dee ne waa ji nekkul ne da doon xool ki jabar quoi waaw xam nga kaahin yi ñooy ñooy lëkkaloo jinne yi nga xam ne ñoo leen di wax naan leen li am waaw ndax alkaahinu alladi yataata alxabar min al umuur al mughiba loolu mooy alkaahin mooy ki nga xam ne day jéem a di indi ay xabaar ci biir yoo xam ne dafa nëbbu dafa fàddu waaw te ñu bari lañu woon nag waaw <laughs> ci ji nga xamante ne nii mooy jaahiliya waaw kon nag comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ne fa mu'damuhum kaana ya'tamidu ala tabi'atin min al-jinn wa ba'duhum nag kaana yadda'i ma'rifata dhalika bi muqaddimati asbabin yastadillu biha ala muwaqi'iha min kalami man yas'aluhu <laughs> wa al akhi yusamma al-arraf <laughs> mu ne bari woon nañ jaahiliya nit ci ëpp nag dañ doon sukkandikoo ci ab jinne boo xam ne moom la ñuy collaborer moo leen di jéem a wax li xew waaw di leen jéem a wax loo xamante ne ñëwagul wala di leen utal ay mbir waaw yoo xamante ne moom lañuy ñuy fontoowee nit ñi waaw léegi mu ne nag ñi ëpp kon dañ doon ut jinne boo xam ne moom la ñuy collaboreel mu ne ñenn ñi nag dañ doon woote ne xam nañu waaye ñooñu dañ ko doon teg ci muus muuslu mooy waa ji bu ñëwee ci leen di laaj <laughs> yow li nga soxla ñu ñu informé ci lool say wax la ñuy déglu di nuyu ci ay mbir ne lii la waaw. muy xam-xam lu waaw man kat daa am lu ma réerle waaw bu ma ko kiiwee nangam ak nangam koo dëkkal waaw te man nag doo léeg-léeg sax du laaj koo dëkkal ka ma dëkkal wax ñi nga dëkkal ñi ñu mel yépp mu tànn ci kenn nekk ci gàtt te ñuul te nangam nga naan <laughs> day xam-xam lu day kàcc <laughs> lim lay tontu yépp ci sa biiri wax la koy déduire rek la koy tibbe waaw daal di def benn synthèse boo xamante ne léegi nag daal di asaaloo ne jàpp naa ne lépp mooy naa ko kii wa kii de toute façon lu ñu wax gaa yi ne dëgg la waaw ndax loolu noo koy vérifier ah na la sa doom bi kii diwa <laughs> boobu <laughs> nan nga koy vérifier nan walla iyaazu billaah boo demee beneen waay bu mel ni moom mooy kàccikat bu taxaw naan la waaw moom la wax na dëgg nangam walla nangam ak nangam ñoo ñëpp ay kazzabuna yoo xamante ne yu xaqaara dina leen faat <laughs> ak doyadi dina leen faat léegi Seydina Omar ne waaj aywa ñu woo waaj alayhi ar-rajul fa du'iya lahu ñu woowal ko sawaat sawaat aksi <laughs> fa qaala lahu dhalika Seydina Omar wax ko lim lim wax sànq qaala mu ne maa ra'aytu man de gisuma kal mi comme tey istuqbila bihi rajulun muslim gisuma comme tey ku ñu dëgmal indi ko ki góor goo xam ne way wommatu la qaala fa inni a'zimu mu ne ko nag man Umar damay dogu ci yow illaa ma axbartani lu waaw yow Sawaad ibn Qaarib qaala mu ne ko fa ma a'jabu non mu ne ko eh, eh, mu ne qaala mooy damaa dogu ci yow li ma laaj nii est-ce que yow da ngaa des ci sa mais Seydina Omar <laughs> eh, eh, ne ko ndax da ngaa des ci eh, diini ja nga ne woon wala boog mooy yow jabarkat nga woon waa ji am na riwaay yoo xam ne da ne waa ji daa mer quoi li <laughs> mu ne ko baax na mu ne baax na kon waaw. am na ci riwaay Muhammad ibn Ka'b Seydina Omar dafa dëfal ci laaj bi ne ko maa kunna alayhi min shirki a'zamu ah, mimmaa kunta alayhi min bi mu mu ne ko ah jarul ngay ne parce que <laughs> ñun li ñu ne woon ci kéefër moo gën a garaaw ci li nga xam ne moom nga nekk ci njabar yow njabar nga woon ñun moom ay yéefër mushrikuuna pire la ñu woon de toute façon moom it mushrik la woon mais Seydina Omar da ko doon dalal <laughs> léegi nag waa ne ko kuntu sawaat ne ko man mii maa doon seen jabarkat waaw li nga xam ne maa leen doon jéem a jox ay xabaar yoo xam ne yu nëbbu la <laughs> man mii maa ko doonoon léegi nag Seydina Omar nag ne ko nag léegi dama lay laaj nag nga laaj mu nga wax ma nag yow sa jamono jooju lan mu ne ko eh, eh, bi mu léegi fama ajabu ma jaat ka bihi jinniyatu kan lan mooy li nga xam ne mooy li gën yéeme lu la sa jinne bu jigéen bi ñëw doon collaborer yow di la wax ay xabaar di sàcc ndax ñoom yastarikuuna sama waaw dañ doon sàcc taa yooyu waaye bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam asamaan di déggu xabaar yi ci lañ ci lañ malaaka yi kàddu yi asamaan moo tax jinne yi jaaxle woon waaw di wër nag naan waa lan moo xew waaw wër wër wër comme ni di ko Ibn Abbas radiyallahu anhu ba ni nga xamante ne ni euh, li ñuy dajeeg yonent may saasaam gis ko ca nax la muy jiite leen ci saxaaba mi radiyallahu anhu ñu ne xéexée mbir mii watax kii ab yonent bu bees moo ñëw waaw ndax taa yooyu borom bi daa kàdd bi woon xabaru sama bi yonent saa salaam bi nga xam ne ci la imminence euh, euh, yónnee gi daal di jot léegi nag ñoom ñu am problème ñu am leen di problème parce que fu nekk fañ doon amee di tumboomante ci kaw niir yi malaakay di leen dàq di leen dóor ay jum wa yuqzafuuna min kulli jaanibin duhura <laughs> jinne yi jinne yi dañoo dañoo dañoo jaax dañoo dañoo dañoo am problème quoi waaw te suuratu saafaat moom la boroom bi di wax foofu nga xamante ne dañ doon toja ji li nga xam ne mooy di sàcc ay di déglu ji malaaka yi di leen topp nag di leen fëgg ay jum yoo xam ne tël waaw yoo xamante ne moom lañ den leen doon dóor <laughs> waaye du leen woon tee moo tax it boo dajee ku mel noonu yow ah, <laughs> nga jommi quoi waaw nii i man de li ma gis maa ngi koy dóor a gis ndekete yow jinne bu malaaka fëgg mbir mi inna zayyana samaa ad bi zinatin al wa hifzan min kulli shaytanin marid laa yasma'uuna ilaa al-mala'il a'laa wa yuqdhafuuna min kulli jaanibin duhuuraa wa lahum 'adhaabun waasib illaa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihaabun saaqib. Boo demee foofu la leeroon nañ ko ci les tafsirs allégés <laughs> léegi rahma. <laughs> mu ne ko lan ngoo gën a yéeme loo xamante ne yow sa jinne bu jigéen bi doon collaborer ak yow moom la la indil benn bees waaw loolu laa bëgg xam qaala baynama léegi sawaat ne ko radiyallahu anhuma baynama ana yawman fi suuq mu ne benn bés damaa mas nekk ci marché bi jaat nii sama jinne boobu daal di may dikkal arifu fiha al faza moom dama koo gis rek xam ne dafa tiit ni mu agsee fa qaalat mu ne ma alam tara jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkaasiha wa luhuqaha bil wa ahlaasiha <laughs> yeneen daan naan naan jinne yi bi la ñuy nekk dina fontoo mooy tuhaan yeeg ñooñu seen wax yi nii la dañuy jéem a rimeek waa ngir bëru impressionné gars yi moo tax waajo ba ko waxee yeneen saa salam ne yow mii moom <laughs> waajo ñëwoon bi <laughs> Eh, eh, eh, ci yeneen saa salam doon wax seen wax yu mel nii <laughs> waaw mu ne ko alam taral jinna wa iblasaha nee na jinne bi ñëw jinne bu jigéen bi ne ma sawat di ma wax ak man yow xanaa gisoo jinne yi ak ñi nga xam ne noonu la ñu ëllëgoo waaw iblas comme iblis dañoo dañoo dañoo kuttus seenu kuttus kuttus voilà comme iblis ablasa seenu kuttus waaw waya saha ak seen désespéré wu gi nekk min ba'di inkaasiha ginnaaw bi nga xam ne fa ñu miinoon doon ba dem duuti xabaar ci asamaan si loolu mbir yi dafa wëlbati ko seen kaw mënatu la nekk waaw loolu mooy inkaasaha min ba'di inkaasiha waluxu xiraa nga gis leen jinne yi dañoo tiit sama mbokk yi ñu ngi ñëw laaf di di di ndarbu bil xilaasi ci gëléem yu ndaw yi wa axlaasa wa axlaasiya ak teg yi ñuy teg gëléem ya ca la ñu ñëw daw làqu nekk fa daa dës waaw <laughs> ndax dañoo am problème quoi ah saa yi <laughs> hein kuy woddoo kaddu moom bu kàddu gi jeexee nga rafle comme que ñoom sàcc ay ay ay ay ay ay ay xëbër <laughs> lañ doon def ah ba mbir yéenee club nag amatuñ ci amatuñ ci li nga xamante ne benn yaakaar ci amati ko te loolu lañ nii mu daal di këpp ñu ak njëkk désespéré ci lañu dawe nag <laughs> waaw di ut fu ñu raw ooy ndumbal ooy ndumbal ooy ndumbal waaw daal daw nag fi gëléem yi ci gëléem yéeg la ñuy teg nag gëléem yu ndaw yi mooy xilaas yi <laughs> wallu xuuqiha bil xilaas yi waaw <laughs> waaw waaw mooy gëléem yu yi nga xam ne dañu nekk seen digg doole waaw ak li ñuy teg teg gi ñuy teg seen kaw quoi waaw mu ne xanaa gisoo loolu ñu ngi tiit fu nekk ñu jaar fa ah gisoo leen yow sawaat léegi nag sawaat bi nga xamante ne nag ci la sawaat wax lii Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar ne euh, fa qaala Omar <laughs> Seydina Omar anhu Seydina ibn mooy nettali mu ne sadaq radiyallahu anhu ma baynama ana inda Omar ne dë Seydina Omar ne wax na dëgg léegi nag wax ji est-ce que Seydina Omar ko wax wala wala wala sawaat la day yemu ñoom ñaar ñëpp te riwaaye yeneen yoo xam ne yu wane ne Seydina Omar mii daloon na ko waaw ah, yoo xamante ne nii moom bi nga xamante ne nii ci la doon dem euh, ci euh, ki nga xamante ne nii. mooy ci seen yàlla yi noo da dem nee na Europe jaak jaaseem ñooy <laughs> bi wax euh, nettali euh, ak ak ak ci lislaamam Seydina Omar ne mooy riwaay yooyu nga xamante ne dese nañoo dëgër ci lislaamu Omar moom daanaka li ci dëgër bariwul <laughs> wala sax des dëgëru ci <laughs> dañoo tanewante tanewante am na ci waaw léegi Abu Nu'aym moo ko soloo ci euh, euh, Dalaa'il mun ne Abu Jahl da ne képp ku rey yonent ba lay am nga mi atu naaqa saa jëleem Seydina Omar ne ko Seydina Omar nee na fa qultu lahu ma ne Abu Jahl temps yooyu muy yéefir la ma ne Abu Jahl yaa Abal Hakam <laughs> ah, ñoom doon nañ ko jullit ñoo ko doon waa Abu Jahl le père de l'ignorance bàyyi réer waaye waa Makka Abul Hakam lañ ko doon wax moom Abu Jahl ibn nee na man Omar ma ne ko yaa Abal Hakam ali doomin ali domaanin sahih ne ko yow si saa gëléem yi nga ne ku rey Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow di nga am saa gëléem loolu est-ce que loo garant garantie bi wóor na quoi qala naam Abu Jahl na ko am nga Omar <laughs> nee na <laughs> ma daal di jël sama jaasi man nee na xaaral ma dem feexe rey yoneen saa sam am saa gëléem waaw nee na maa ngi romb benn aigle benn njëkk waa Quraysh seen ëttal yooyu ñu doon reye seen seen seen seen yi ñuy rendi lii seen yàlla yi wahum yuriduna an yasbahu maa ngi fekk ñu koy bëgg a rendi fa ma fa qumtu andur ilayhim ma ñëw ba ma tollee seen autour ak si seen wet ma ne xaaral ma taxaw di xool nan la ñuy def nee na ci noonu rek ma dégg aji yuuxu di yuuxu ci biir yëkk wi wiñ naroon a faat liñ naroon a rendi naan yaa ala zarih amrun najih rajulun yusi yasih ah saaha yasihu rajulun yasih bilisanin fasih nee na maa ngi dégg ci biir bi am luy wax ci biiram naan yéen waa kër zarih mbir moo xamante ne day day tanawu de day am day day amuk réussite xam ne lam nañ wa daa leer nañ waxam rafet na te leer na ci làmmiñ woo xam ne mu ngay wax ci làmmiñ gu leer nañ naan laa ilaha illa anta ak laa ilaha illa allah Seydina Omar ne fa qultu fi nafsi ma fa inna hadha al ma yuraadu bihi illa ana lii moom bëgguñu ci lu dul man ndax bi ma rombee ba taxaw rek ci laa dégg kàddu kooku ci la waaji wax waaw léegi loolu day wane ne lan Seydina Omar moo wax wax ji waaye am na yeneen riwaay yoo xam ne day wane ne non sawaat moo wax loolu moo ne sadaq sawaat moo ne wax na dëgg parce que moo ne woon euh, dëgg la mooy ndaw si li mu wax jinne bu jigéen bi dëgg la waaw ndax baynama ana inda alihatin iz jaa rajulun bi ijl ci la benn waaye daal di jóge ne indi bi ijlin ci aw yëkk fa zabahahu mu daal di koy rendi fa saraxa mu yuuxu fa saraxa boog bi ñuy saarix am aji yuuxu ju yuuxu boo xam ne lam asma masuma dégg saarixan qattu ashadda sawtan min ku gën a diis gina tar baat que moom yaqulu mu ngaan yaa jalix jalix an eh, benn waaye ne bu mu doon woo amrun najih mbir moo xam ne day tonaw day réussir rajulun fasih góor boo xam ne làmmiñ wal na yaqulu mu ngi naan laa ilaha illa ant amul benn góor buñ war a jaamu lu dul yow <laughs> nee fa wasabal xaw gaa yi daal jub kultu nee na biñ tëbee noonu kultu laa abrahu hatta alam maa wara ahaada ma ne lii duma deñ lu dul ma xool li nekk ci ginnaaw lii sawaat nag riwaay am na riwaay yoo xam ne sawaat dane moom loom looloo ko dal dane bi waa ji waxee loolu bi jinne bi waxee lool dafa ne xaaral waaw <laughs> waaw il faut ma leerlu affaire bii lu mu dem nee na ci laa man sawaat waaw ci laa demee ñu ne ma yeneen saa salaam gàddaay na wala benn dina ne ma daal di koy gis waaw muy woote ñu ne am na koo xamante ni yonent la moo la yenni fama nasabtu man daal defuma dulul ma dégg ñu ne diw mi yonent la voilà ma xam ne hé waaw waaw moo tax ci riwaay yoo xamante ne am yeneen yokk yoo xam ne eh, mais mursala la quoi yoo xamante ne jaar na ci imaam al-Baqir surtout yonent bi alayhi salaam ak ñeneen ñu ne foofu dane après mu am yeneen yokk yoo xam ne na qad ba qad bu'itha Muhammad ñu ne eh, yebal nañ Seydina Muhammad fan fanhab ilayhi turshad waaw demal ci moom dines na la gindi waaw nee benn bi mu ne farta'adat fara'isi hatta waqa'at nee sama kaw bopp bi nii booy sàq mi ci kaw commencé di yëngatu di yëngatu ba ma ma tiit ba ni may wadde waaw mu ne lamma asbaha tawajjaha ila makka fa wajada an-nabi sallallahu alayhi wasallam waaw léegi bu mu ñëwee mu dem moom sawaat nee na ma dem makka ñu ne ma yonent sallallahu alayhi wasallam gàddaay na fa ataahu mu dikkal yonent sallallahu alayhi nag di ko wayal fa anshadahu abyatan yaqulu fiha <laughs> mu daal di koy mu daal di wax ay abyaat ba mu demee gis yonent bi alayhi sallallahu alayhi wasallam hmm? di wax li nga xamante ne nii mooy ay baytu yoo xamante ne day wax ci biir hmm? voilà riwaaye yooyu imaam al-Baqir moo ko solo ak Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi na ko noon al imaam al-Bayhaqi comme ni ko imaam al-Bukhari imaam al hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi tuddee ne ci hadiisu al-Bara ibn Azib waaw mu ne waa ji nag ma dem bi mu demee gis Yonent bi alayhi salaam ñu ne ko kon gàddaay na mu dem Medina nag. fekk ku fa nag moom sawaat daal di def ay way nag yu mu way foofale moom yonent bi ale moom moom waa ji di sawaat waaw mooy ataani ra'iyin ba'da laylin wa hujmatin wa lam yaku fi ma qad bulita bi kadibin waaw <laughs> salaasu layaalin qawluhu kullu laylatin ataaka nabiyyun min lu'ayy ibn ghalib <laughs> après ca fin ba mu naan fakun li shafi'an yawma la zu shafa'atin siwaaka bi mughnin an sawaad ibn qaribi voilà <laughs> waaw mu ne fekk muy wax ne daa am ab dikk ab ab gisaa ab koo xam ab jinne lay wax ray yi mooy seen jinne yooyu rek boo xam ne moo ma dikkal man sawaat yow yonent saa salaam waaw waaw ginnaaw Euh, li nga xam ne euh, mooy ak guddi goo xamante ne nii ci la ñëwee tiit te yow yoleen saa salam li nga xam ne moom moo wàcc ci yow wala boog waa ji ne ma li nga xam ne moo ñëw wax jii may wax du waxu du waxu nar waaw wala yow yeneen saa salam li nga xam ne moo wàcc ci yow moom la la borom bi def mu da mu mu wàcc ci yow loolu du waxu lu du dëgg de waaw wala boog yow sawaat waa ji di ma xamal ne ma li nga xam ne mooy ñëw di la wax boobu ba léegi loolu du du ñetti guddee ñii lan lay wax kulla laylatin guddi gu nekk naan ko ataaka nabiyu naan ma dikkal na la ab yonent min Lu'ay ibn Ghalib bokk ci waa banu ay di doomi Ghalib ca feeba mu ngi naan yonent saa salaam fakun li shafi'an kon ah yonent saa salaam man sawaat nii ay waay nekkal ki nga xam ne yaay sama ram yaa may rammu ëllëg yow ma laa du shafaatin bés ba nga xam ne amul kenn ku amul rammu si waa ko ku dul yow waaw rammu gu mag yoneen saa salama ko yor rammu ñëpp ci moom lay tukkee bi moo nin waaw waaw rammu goo xamante ne soxla woo ci dara da koy def rek ngir ah ngëneel goo xam ne moom ngay defal sawaadum na ah, xaari xaaribin ah, te woo xam ne Eh, mooy Sawaad ibn Qaarib manu koo ne moom man soxlawuma rammu goog bi mu ni naan Sawaad ibn Qaaribin di Sawaad <laughs> la moom nii la radiyallahu eh, kon laa abro hatta alamu ma gis ne kon Sawaad la moom moom noonu lool summa naadaa après mu woote waat ne yaa Jaliih mu woote waat mooy jinne ba amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illa ant waaw buur goo xam ne lan nañ war leer na yaqulu mu ngi naan la ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla nee na fa qumtu ma jóg fama nasib naa ñun daal defuñu dara lu dul an qiila hada nabi est-ce ñu nañu kii yonent la muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah hmm? waaw moom daal daanaka dara doxu fi ñu ne ñu kii yonent la waaw mooy lu jege woon la mabantu nabi a alayhi wa sallam ci côté boobu kon lii mooy hadith bi lépp lii la <laughs> fii la jeexe al imaamu abu abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al ibn Bazdizb al-Bukhari daal di indi léegi kon ginnaaw walillahi alhamdu wal minna tahrij bi <laughs> lëkkaale bi waxoon nañ la ko mooy li imaamu Nawawi fa mu yem ci hadis bi lim ci indi kese. inni la azunnu ne boro sayna uh, ibnu umar ne baayam radiyallahu anhu doonul wax di dara lu ne yaakaar naa ne nii lay demee lu dul mu nekke noonu loolu mooy lëkkaaleem mooy karaama la nit ki boo dëggoog sa borom borom bi mooy def sa wax ak sa njort sax day dëggu mais boo nekkeem narkat sa waay parce que fi nga nuuru la quoi fi nga dugg la waaw ci géeju leer yi leer yi yow nga sànn yow da nga faa da nga koo wëlif dem ci géeju lëndëm yi nekkum narkat moo tax xattaa say waxuma la say njort njort moom xam nga inna ba'da dhanni waaye yow waxuma la njort mais say wax sax waa ji mën na gis benn mbir mais wax li mu gis sax du ko man foo jaar mu traverser la vérité foo jaar mu soppi dégg bi day gis mbir mu xew mais bu ñëwee di ko nekkali foo jaar manu ko wax ñu demee foo jaar dina nar waaw kuy nar ci lu mu fekke mu leer naññ kooku li mu fekkewul yaakaar nga ne mu wax la ci dëgg waaw alors que kooku mooy ci nekk ci li nga xam ne mooy côté bu bon bi waaye ci nekk ku baax waaw alquran sunna borom bi tabaaraka wa taala loolu ba borom bi daal di koy day nekk ku dëgg waaw waaw yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin yéen ñi gëm yàlla teet leen yàlla ut leen seen digganteeg seen borom lu leen di fegal sawaa dee leen sóoraale seen borom ci seen mbir yi dee leen teet seen boroom di topp ay ndigalam te mu tax tey sori ay tereem te ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy as-saadiqiin ñu dëggu ñi waaw boo ko doonul nag boo dëgguwul waaw maa wa maa yazaalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa yeneen ci bari saa saam nee nit ki du dëggu li leen di dëggu lu dul ñu bind ko fa yàlla mu nekk di di def le tout lépp lu muy def mu fexe muy nekk dëgg di wax dëgg di fexe ay waxam ay xaalam ay kiiwam même bu dee dina difficile au début muy fexe loolu lay def xatta mën na nekk ca ba mu ko tàmbalee la ko boroom bi di yëkkati directement mu àgg daraja yooyu wala boog mu ba may ko parcours bi mu def cheminement bi ba boroom bi di ko def bind kii ci siddiqu na ñu dëggu ñaa ngi waaye deneen ko tamit day day yóbbu nit ki ilal ilal birr ak alfu euh, yàppare yóbbu la àjjana waaye kadib nit ki wa ma yazaalu rajulu yakzib wa yataharra al kadhib nit ki dul dañ di expliquer di nar buy nar di seet ay yu muy wax yoo xamante ne moom lay tànn ci nar gi waaw xatta ba ni nga xamante ne nii yuktaba la ñuy bind katte ci xolam ni kii nar kat naraakoon yi la bokk yu mag yi waaw te nar ba muy yóbbu ilal fujuur ci kàccoor te ba pare fujuur nag fi la jëme mooy sawara wal iyaadu billah kooku xoloma lëndëm moo tax kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun dëgg dëgg li nga xamante ne nii moo xomaat ci seen xol yi mooy ñu ci takkal ko ko mooy li nga xam ne moom lañ fàggu ci ay yu yées waaw bu dee nag da ndax topp koy jaamu sa borom tabaaraka wa taala borom bi da lay sag zàmm sax day ndax ci leer miroir waxoon naa la day set sa njort daanaka mooy ak seetu moom gis nga seetu bu takk bu takk bi salte yu bari boo ñëwee taxaw ci wetam nii ci kanamam boo moyul léeg-léeg gis loo xam ne yow sa bopp sax doo ko gis bu baax waaw mais bu leeree nañ dara doxatul mooy lépp loo gis noonu la demee waaw <laughs> waaw borom bi nag awliya oom yi noonu la waaw da di yëkkati foofu comme Seydina Omar radiyallahu anhu mu nekk karaama ci ñoom teraanga gum leen defal waaw daanaka ah, lu ñu xaw a ne lii laa yaakaar buñ ko buñ ko vérifier noonu la demee kon nag ci kaw noonu ci lañ jeexale suñu buntu bi ak kitaabu da'awaat ci la jeexe ci lañ jeexale baabu karamatil awliya wa fadlihim bii ñëw nag é ñu jël téere bu bees waaw bu bees insha allahu taala anaa la téere yi moom daanaka moom jeex na bu dee côté téere kese moom moom li ci des moom bariwut waaye <laughs> boo fi yàkkamtee xam <laughs> kitaab bi kitaab bi ñu jëm nañ booba <laughs> balaa fay démissionné <laughs> li ma toog nag xaar ah, nag toog ba mille cinq cent di démissionné ci loo xam ne ay mille huit cent la ah déet nag xanaa nag ku xaar nag mille mille cinq nag li ci des kay waru noppi bariwul loolu waaw mille quatre-vingt-quatorze hadis wala ci quatre-vingt-seize hadis man mi toog mooy mooy li des bariwul ci man par rapport ak li dem mille cinq cent dix cinq cent dix ñu jëm huit cent quatre-vingt-seize cinq cent six cent sept huit cent ah baax na <laughs> mën naa koo dékku <laughs> ana la kon zaadaka allahu xirsan wa ilma ci kaw noonu nag kon ci lañ jeexale suñu tom bi yowmal yowmal bés bi nga xam ne mooy suñu am ne moom lañ nag muy bésu mardi waaw yawma thulatha di bés bu mujj ci rabiul awwal weeru gàmm waaw l'an mille quatre cent quarante-sept tombe li nga xamante ci atum grégorien le vingt-trois mardi vingt septembre deux mille vingt-cinq bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon ñu yem noonu wa bi ni ñëw